أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ñi sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala ci xéewalam yu bari yi di julli di sëlmal ci suñu yenant Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla suñu borom mu dolli ko defal jàmm xéewal ak barke ak mucc moom ak i saxaabaam ak mbooloom ku topp am njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellusiwaat nañ ci ci suñ téere bi di arbauna nasiha li islaahil buyut mu nekk tey uh, war a nekk suñ bind bu mujj uh, bindu tey bi borom téere bi mi ko tiitre ne alictinaau bi sixati ahlil beyti wa ijraat assalaama mu ne toppatoo wérug waa kër gi seenug wér yaram mu ne toppatoo ko ak def ay acte yoo xam ne ak i tànk yoo xam ne tànki jàmm la tànk indi jàmm la ak dal ak féex ci biir kër gi loolu warugar la ci ki nga xam ne mooy boroom kër gi ne ci kër gi la bokk rek war nay séq ay tànk yoo xam ne looloo ko tax a jóg fexe ba waa kër gi amug wér fexe it ba jàmm am ci kër gi loolu kenn ku ci nekk sawaru gar la lépp loo xam ne luy may waa kër gi wér la nga fexe ba loola di am lépp loo xam ne day indi ay jàngoro day xañe wér nga fexe ba wattandik ko sa kattan kàttan waaye it nga fexe ba soril ko kër gi mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida marida ahadun min ahlihi bi alayhi bilmuawizat mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu kenn ci waa këram mosaana feebar daf daa di wal daf daan wal daa di daa di tëfli daa di jàng saar yi ne moom lañuy wax almuawizat muy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'uuzu bi rabbin naas mu ne bu ko sa mu bu kenn musaane feebar ci kër gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noona la daan def kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku daan topp toola waa këram buñ demee ba nga xam ne am na ci kër gi kuy jàmbat dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawu ko bàyyi foofu mais daka daan toppatoo loolu père de famille war cee jël bind mais li liggéey lum xat xat xat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gënoon a xat liggéeyu umma islamiya bi la yoroon moo war a xutba ca jàkka ja moo jiite xeex ya ak yeneen ak yeneen ak yeneen te teewul bu kenn feebaree ci kër gi da koy jox yitte da koy jox yitte ñëw jàng qul a'uuzu bi rabbil falaq ak qul a'uuzu naas daat koy ñaanal daat koy tëfli daat di raay ci ki nga xam ne moo feebar kon loolu bind la boo xam ne nit ki bu ko déggee dina xam ne warta négliger a njabootam warta négliger koo xam ne ci kër gi la bokk amaana mu am lu ko jàmbat nga bàyyi ko noonu xëy na topp say business wala nekk dama xëyi woon bureau damaa nangam ak nangam ah loolu bokkul ci njubuk yonent bi sallallahu alayhi wa bokkul ci doxaliinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci lu ñu ci lu ñu baree bari di jàmbat mooy seeni soxna tollee ci diggante nga gis wala mu nekk hôpital ni téye nga gis koo xam ne day mel ne du ko yëgal yaramam nekk ci ay yeneen i mbiram ba noppi di woote woo sunna di di tuddoo sunna nga xam ne sunna yamul ci loolu rek waaye dafa bokk ci sunna toppatoo saw njaboot toppatoo sa kër surtout buñ tollee ci yenn situation yi mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na ida axada ahlahu alwaaku bu kenn ci waa këram mosaane feebar ay yaram wu tàng wala feebar bu mën a doon rek amara bil xasaa'i fa sunia dafay digle ni defar alxasaa xeetu ndox la rek mooy garab yi nga xam ne daal ñu ngi koy kiiwee ci ndox moo xam lu mën a doon loo xam ne daal day faj te nekkul lu ñuy màcc wala lu ñuy kii mais lu naan la loo xam ne ci matière bu dagan la jóge yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci daan defar daa di jox ki nga xam ne moo feebar mu daat ci guux mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na de bokk na ci lii dëgëral xolub aju fe aji feebar ji waaye it bokk na ci li nga xam ne day dindi jàngoro ji comme ni ndox di dindee ay salte salte ci kanamu doomu aadama ni nga xamee ne nit ki bu kanamam amee salte bu ci sottee ndox bomb salte ba day daal di wàcc noonee la aji feebar ji bu naanee garab boo xam ne garab la boo xam ne dagan la ay nit yu ko jàng xool ba gis ne kat lu baax la ci moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neen loolu doon day dëgëral xol bi te day dindi li nga xam ne moo nekk ci moom ci jàngoro nga jàngat bu baax a baax ñaari façon xadis yi nga xam ne moom la borom téere bi indi xadis bu njëkk bi dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu ñaareel bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da jox garab est-ce que seetlu ngeen ñaari xadis yi kon bu amee malaat jàngal say azkar jàngal yi nga xam ne ay ñaanu muslaay la nga jàng ko ci malade bi mais tamit demal nga sabablu ci bépp garab boo xam ne ku ko xam jàng ko nee na la lii kat day faj nangam ak nangam boo ci mënee jot nga jox ko sa malade nga euh, nga jox ko giso boo seetee ñaari xadiis yi benn bu ci nekk benn façon benn façon ci façon yi ñuy fajaatee la indi kon loolu doomu aadama bi war na cee bàyyi xel lool toppatoo bu dee am na malaat ci kër gi bu am na ci kër gi koo xam ne yaramam neexul mu topp toppatoo ko bu baax a baax te xam ne loolu muy def ci sunna la bokk loolu muy def ci roy yenent ba alayhi salaatu wasalaam la bokk borom téere bi nee na wa an baadi ijraat al wiqaaya wasalaamu mu ne bokk na ci yi nga xam ne ay acte la ay fee la yoo xam ne dafay wane ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daraan fekk feebar waaye it dox ci tànk lépp luy indi jàmm ci kër gi lépp luy indi jàmm ci waa kër gi mu ne xadisu jaabir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na idas idas ida stajnaxa alleylu aw qaala junxu lleyli fa kafuu sibyaanakum fa inna shayaatiina tantashiru xiina idin mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu guddi gi ñëwee mu ne na ngeen téye seeni gone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu guddi gi dugg see daal bu jant ba sowee nga xam ne ña ngay bëgg a dugg nag ci guddi ak jant ba sona mu ne téye leen xale yi mu ne ndax tekat seytaane yi dañuy tasaaroo heure boobu noonu dañuy dañuy wër di tasaaroo alimaamu Nawawi uh, rahmatullahi alayhi di borom xam-xam bu mag mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax ji wax ne téye xale yi mu ne loolu noonu bul ci déggee ne xale yi dong lañ war di téye déedéet magit wares na koo téye mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa dafa tudd xale ndaxte xale dafay doon koo xam ne euh, xamalul boppam bay mën di jàng askar yi ak yu ni mel xamalul boppam bay mën di jàng askar yi beneen mooy xale lu gën a bari du ànd ak làpp yenn saa yi day euh, du amug làpp te yoonam nekku ci ndaxte xale la xamul lu bari léegi nag te ñi mel noonu seytaane daf leen di ñeme seytaane daf leen di capté lu lu baree bari seytaane dafay capté koo xam ne deful ay askaaram koo xam ne àndut ak làpp ñi mel noonu seytaane daf leen di capté dafay am doole lool ci ñoom mu ne looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wax ne téy leen gone yi mu ne wa illaa koo xam ne mag nga itam defal say askar melal melokaan boo xam ne seytaane amaana du mën ci yow dara mu ne loolu moo gën mu ne mag moo xam ne itam dafa mel ne gone mag moom noonu boo ko mënee téye nga téye ko heure boobu mu ne ndaxte seytaane yi dañuy tasaaroo mu ne nag bu demee ba nga xam ne waxtu dem na ida zahaba saatun min al isha waxtu foofu nag bul ko tekkee suñu heure yu tey nga xam ne euh, comme niñ ko xamee déedéet waxtu foofu noonu mooy ab diir ñenn borom xam-xam yi sax nee nañ mooy bu waxtu gee dugg see buñ demee ba waxtu gee dugg si mu ne kon bàyyi leen xale yi nag maanaam wax ji wax ne bàyyi leen tegtalewul ne da ngay tijji buntu kër gi ne leen génn leen ngeen dem non non tegtalewul loolu mais comme ni nga leen doon bàyyee xel ci heure boobu noonu heure bi nga xam ne guddi gi euh, wala jant bi mi ngi soo heure boobu noonu ni ngi leen di bàyyi xel dugal leen ci biir kër gi toog ci saal bi ni toog foo xam ne yaa leen di gis wala fu ñu mën a toog foo xam ne yaa leen di gis yaa ngi xool kenn ku ci nekk li muy def mu heure boobu noonu bu xasee dem maanaam heure gee bu duggsee nga xam ne heure timis ba jàll na mu ne bu la ngeen bàyyi xale yi mu ne wa agliq baabaka te nga tëj sa buntu te nga tëj sa buntu maanaam sa buntu kër wala bunt lu mën a doon nga tëj ko ñenn borom xam-xam yi nee nañ ndax dangay ngay tëj sax buntu néegi wala da jarul ngay tëj bunt néegi boo tëjee ka buntu kër gi rek baax na ala kulli xaal yenent bi sallallahu alayhi wasallam li wax dafa matale kon boo mënee tëj bépp buntu boo xam ne xëy na ñàkkoo tëj euh, du indil benn lor li gën mooy nga tëj ko bépp bunt boo xam ne daal yaakaar nga ne daal maanaam tëj ko du la indil benn gaañ-gaañ ah du la lor du la indil tamit coono nga tëj ko moo gën kenn waxu la nag nga caabi ko mais nga delloo maanaam delloo bi rek lañ wax ak pas caabi mu ne wazkur ismallah mu ne te nga tudd nag tur yàlla maanaam boo koy tëj da ngay tudd tur yàlla nga xoolaat foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari mbir la indi tëj ba noppi daal di tudd tur yàlla boo xoolee ñun ñi dund lislaam li ñu teqaleeg ñeneen mooy ñeneen même bu ñuy def fee yii nii ñoom duñ ci booleeg tudd yàlla ñoom dañuy tëj xam nga ñoom mën nañoo dégg lii daal ne ah loolu ñun ñëpp sax ñu ngi koy def kon kay ñun sax seytaane dañu laal ne leen déedéet bokkuñ ñun non seulement ñun dañuy tëj waaye tamit weesu nañ tëj mais dañuy tuddaale tur yàlla mu nekk loo xam ne ñoo leen koy rawee loo xam ne yéen amu leen ko kon dafa am loo xam ne maanawi la loo xam ne dañ koy làmb daj ko ak loo xam ne xissi la nekkul looy làmb daj ko nekkul looy xool gis ko tëj gi ngay tëj bunt bi képp ko ko xool dina xam ne lii moom acte la boo xam ne acte bu baax la ci ku bëgg a aaru ku ko xool gis ko ku ko làmb daj ko mais tudd bi ngay tudd tur yàlla naka la lay aaree ba seytaane yeeg yàqkat yi duñ yegsi ci yow loolu noonu nekkul looy xool gis ko nekkul looy làmb daj ko mais yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko xam gis nga kon dangay tëj sa bunt boole ko tudd tur yàlla moo tax boo tëjoon sa bunt te waxoo bismillah yaa ki tëjul buntu bi yéen a boo tëjul sa bunt boo boo tëjoon sa bunt te waxo bismillah yaa kii tëjul buntam yéen a yem mu ne kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam na kon ngeen tudd tur yàlla mu te ngeen fay lamp yi te ngeen fay te ngeen fay lamp yi loolu ndigal la bu jigee ci alayhi salaatu wasalaam kon li bépp làmp boo xam ne amoo ci aajo mooy nga fay ko booba nag na làmp ya meloon nga xam ne du am verre buy nekkaat ci kawam ay lampe pétrole la daan doon xaw ma euh, la meloon mais léegi comme suñ lampe yi ni mel nii euh, nga xam ne sa guddi gi ci koy aajo woo ci ngay mën a def lu bari bari bépp làmp boo xam daal amoo ci aajo li gën mooy nga fay ko bu dee nag dañ ci am aajo ñu xam ne kon am nga ci aajo qaida ba neewoon na alxaajatu tarfaul karaha mu ne wa aw ki saqaaka euh, fi ngay naane moo xam biteel la wala lum mën a doon na nga ko saañ maanaam na ko ub na nga ko ub mooy na ko saañ xam naa ñoom vaar déggul wolof yooyu quoi na ko saañ duñ ko dégg mooy na ko ub rek na ko muur mu ne tagatu te nga tudd tamit tur yàlla gisoo lépp lu mu wax def ci boole tudd tudd tur yàlla wo illaa bu dul loolu mbir mi boo ko defee te boole woo ci tudd yàlla tamit yàkk ko deful yéen ayam mooy li ma la doon wax léegi chaque fois yenent bi daf lay jox ñaari mbir yoo xam ne benn bi maanaam yi la beneen bi xis yi la maanaam yi mooy bi nga xam ne da koy làmb daj ko xool ko gis ko tëj bi ngay tëj tëj bi ngay tëj sa butéel ñëpp gis nañ ko xam nañ ne boo ko tëjee yi nga xam ne dañuy yàq duñ ci mën a dugg loolu ñëpp gis nañ ko mais tudd bi ngay tudd nag turu yàlla naka lay fexe ba baaree seytaane yeeg yi yàq ni dugg ci loolu noonu nekkul looy xool gis ko nekkul looy làmb daj ko mbir la boo xam ne da koy gëm ci sa xol ko mu ne kon wa waxamir ina aka te nga ub sa bool itam te nga ub sa bool gis ngeen lislaam li muy lijjantee mbir waañ wi ni ñu koy doxalee wak tëj bool yeeg tëj biteel yeeg tëj firigo beeg fay lamp yeeg lislaam mooy diine joo xam ne dafay nekk ci pas-pas bi ci wax di ci wax di ci wax ba nga ne kii moom xanaa lii rek lay jàngale mu tëj buntu boobu duggati ci ay jaamu yàlla ci ay ibadat di leeral ay julli di leeral ay koor di leeral yu mel noonu ba nga ne kii xanaa lii rek lay jàngale mu pare ci buntu boobu noonu demati dugg faneen chaque fois bunt bu dugg da ci wax a wax a wax wax wax ba da nga yaakaar ni kii lii ma ko taxawoon a jug mu pare ci loolu noonu daal di dem dugg ci beneen mbir lislaam dafay jàngale ba di la jàngal nooy dagge sawe karaw poqutaan nga dindi ko karaw yi nekk ci doomu aadama nga jàngalin bu teqantal bu am solo boo xam ne subhaanallahi alazim aka neexoon nit ñi nit xam ko nim ak ni matalee ak li muy jàngale doo ko fekk doo ko fekk doo ko fekk ci beneen diine mu ne kon na nga tudd tur yàlla booy tëj bool bi mu ne walaw ta walaw taarudu alayhi an mu ne donte sax da jël dara teg ko ci mu ne boo amul loo ko ubbee jëlal dara loo xam ne lu ko mën a muur la nga jël ko daat koy muure bool bi wala nga muure ko butéel bi maanaam loo xam ne amoo kubéeram wala amoo butéelam wala amoo kiiwam palaat bi nga koy ubbee boo mënee am dara loo xam ne da koy teg ci kawam ba mën koo muur mu ne kon na nga def loolu ah ba tey mu wéyal di indi a ah, riwaaya bi nekk ci alimam muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xattul inaa muur leen bool yi mooy palaat yi te ngeen saañ seen biteel yi te ngeen tëj bunt yi te ngeen fay lamp yi ndaxte seytaane munta tijji loo xam ne dañ koo saañ munta tijji bunt munta wuñ wuññi maanaam munta dindi ab bool boo xam ne dañ ko upp loolu lépp nag mooy mu fekk nga wax bismillah boo waxul bismillah seytaane am na doole tijji loolu noonu lépp kon na fekk nga wax bismillah mu ne boo demee ba amoo loo ko loo ko ubbe jëlal dara nga teg ko ca kawam jëlal dara nga teg ko ca kaw bool ba wala ca kaw butéel ba ba nga xamee ne loola daal du fanaan noonu rek jàkkaarloog asamaan dara du ko tiim xam nga kon xadis yi war nañ ko bind ci buntu waañ yi di ko jàngal mi daani ah da ngay jël mindaan rek dara ci sharia nga teg ko foofu rek ah subhanallah al azim war war nañu ay cours yoo xam ne euh, day jëm ci mindaan yi di jëm ci ñi raxas di di jëm ci ñiy liggéey ci waañ bi di jëm ci ndaxte kenn ku ci nekk l'islam dafa am fu mu moom kenn ku ci nekk liggéey liggéey liggéey bi nga xam nga dafa am loo xam ne ñun ñëpp ko bokkule maanaam gëm leen yàlla ñun ñun ñun ñëpp ko bokkule topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp ko bokkule mais ci sa métier bi ngay métier nag li ngay liggéey lislaam daf cee la daf laa jox ci métier bi ay orientation l'islam dafa laa jox ci métier bi ay orientation yu am solo léegi nag bu dee nag da nga naan man du ma oustaz wala gars yi ñoom ñooy lijjanti yooyu noonu man kay bàyyi leen ma fii may wutum xaalis gis nga sa wut xaalis boobu noonu liggéey ba nga cee liggéey l'islam dala faa fekk joxal ay orientation moo tax danga nga a dem jàngi loolu mu te tudd tur yàlla ndaxte mu ne jinax euh, alfwaysiqa mooy saay-saay mu ne jinax day taal kër gi ndaxte booba lamp yi nam daan mel nga xam ne du am verre boo xam ne moo koy muur lamp yi euh, bu njëkk ba ay pétrole la daan doon wala mu doon safara wala sondeel te loolu woorul mu ne ab bàyyi ma wala jinax mën na koo laal nekk di ko yëngal ba loola wadd laal dara far kër ga tàkk mu ne kon euh, yu mel noonu boo demee bay bëgg a tëdd nga couper ko a fay ko mooy li nga xam ne mooy li mu jeexalee nag xadis bi yenente bi sallallahu alayhi di wax naan laa tatruku naara fi buyutikum xiina tanaamuun bu leen bàyyi safara ci seeni kër waxtu woo xam ne yéen a ngay yéen a ngay nelaw waxtu woo xam ne yéen a ngay nelaw bu leen bàyyi safara muy takk bu gaz bu takk ab gaz boo xam ne ma ngay tàkk wala cin woo xam ne ña ngi ko teg ci kaw yi xal yu mel nii yépp bu leen ko bàyyi waxtu woo xam ne dem ngeen bay bëgg a tëdd bu leen ko bàyyi noonu mu continuer tàkk mais na ko fay mbokk jullit ñi gis ngeen lislaam ni muy lijjantee mbir yi mooy diine ji nga xam ne dafa bàyyiwul dara dara dara dara dara dara dara la gën a kawe ba ca la gën a suufe lislaam da koy leeral jàngale ko teqental bu am solo moo tax ay bindam dafa jëm ca ka jiite réew ma waaye tamit dafa jëm sax ka nga xam ne moom euh, xeeb ma benn liggéey mais ka nga xam ne moom taliba lañ ko baleloo sa lislaam day wax ak moom tegtalawul nag euh, dama ko xeeb mais damay wax ci euh, ki rëy ci bëtu nit ñi ak ki suufe ci bëtu nit ñi ñëpp lislaam day wax ak ñoom kenn ku ci nekk ca métier ba nga nekk war ngaa dox ay tànki jéego nga laajte yan orientation la lislaam jëmale ci métier boobu bu ko defee nga jéem ca tënku bu defee nga noppalu daal di noppale daal di jariñu amaale tiyaaba ci loolu nga xam ne moom ngay def mbokk julli ñi suñ téere bi jeex na borom téere bi mi ngi ko jeexalee ne wallahu alam mu ne yàllaa xam nag li ñu wax nii lépp bañ tàmbalee ba léegi la ca nekk noona ak la ca nekkul noona a ah, yàlla de xam la gën a wér lépp loo xam ne noona la yàlla na ko def ci balance yiw yi dencal ñu tiyaaba ja ba keroog àllaaxira mu jeexale ko julli ci ku baax ka tëdd madina di muhammad ibn abdillah mu ne wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam borom téere baa ngoog ma ngay tàggatoo yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla guddal fanam yal ko fi yàlla bàyyi mu yàggee jariñ xeet wi yenn saa kii wax day wax wax yun waxaan ne yow mi koy déglu da ngay yaakaar ne ki wax mo garaw wala moo ay fekk day liiral ko aay léegi nag booy liiral ko aay day yomb nga feeñ ci te fekk doo ca dara booy liiral ab jàmbaar gars xamuñ jàmbaar bi yow la ñuy déglu dañuy yaakaar ne yaa kii fekk fekk demewul noona ala kulli xaal loolooy téere bi ma fàttaliwaat loo xam ne wax naa ko ci tàmbali ma suñ première première dars ba laa téere bi ñàkkul ay xadis yoo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ci ak ñàkk wéram téere bi laa wax ne ñàkkul ay xadis yoo xam ne man bu ma corombee rombee damay tekk xadis bi rek dem du ma fa nekk naan wér na wala wérul waaye boo dello ca ña càmbar xadis ñàkkul ne am na ci ay xadis yoo xam ne wax nañ ci mais foofu ma dalal xelu ñëpp ne amaana jëmmi xadis bi moo wérul waaye maanaa sens bi xadis bi di joxe moom yiw lépp loo xam ne aw safaan la ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu jéggal ñu ko ñi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu tàppe xol yi ñaan yàlla yàlla na def kër yi neex lool lool lool lool yàlla suñu borom def ñi am kër yàlla na yàlla def seen kër nekk kër yoo xam ne jàmmi kese lay doon ñi amagul kër yàlla na leen yàlla xeewalal kër yàlla na kër yi doon potu suukar boo xam ne ñëpp dañuy naan rek kenn du jebet yàlla musal ci kër yoo xam ne xuloo xeex kër goo xam ne safara rek. la yóbbee waa kër ga kër gu mel noonu yàlla nañ ci yàlla musal lépp loo xam ne day yàq kër ci seytaane wala lu mën a doon lu nekk ci biir kër yi loo xam ne dafay yàq kër dafay tas kër yàlla nañ ci yàlla musal lépp loo xam ne ab njariñ la ci kër yàlla nañ ko yàlla xéewalal suñu toogaay bi ci suñu ruum bi suñu ajotaay bi di waxtaan yàlla nañ ko toogee ci aljana ci ëtt ba di fàttaliku yàlla suñu borom subhaanahu wa mën na ko ah yàlla na ko def al yàlla sàmm leen yàlla na yàlla mottali seeni bëgg-bëgg seeni am bébét mën na ko yàlla na ko yàlla def te defal ko mboole mbokk rek boo xam ne mi ngi ci ruum bi ñu ngi jégalu mbokk yëpp hada wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi al axyar wa sallama tasliman